ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Uhudin di xare Uhud eh, walillahi alhamdu wal eh, yemoon nañu fi ñu yemoon mooy fi nga xam ne début xare bi ñu gis ne kuffaaru Qurayshin yi malgré seen trois mille personnes yi ñu ndaale jigéen ñi nga xam ne ñoom lañu indaale ngir ñu soññu leen ngir tey bu kenn daw loolu lépp jariñul dara ndax bi xare bi commencé comme ni ñu ko gise a xare bi naka la tàmbali Quraysh commencé di enregistrer ay décès yu bari ay moor yu bari ba amul kenn koo xam ne ci ñoom laal nga drapeau bi lu dul ne rey nañ la mu mujj daal drapeau yooyu bu Quraysh bi nga xam ne moom lañ dénkoon waa di Abdiddar mujj daal nekk loo xam ne daanaka mën nañ koo tuddee laal dee muy laal dee gi daal di drapeau bi ndax ku ko laal rek gis nañ ca Talha ibn Abi Talha ba ci Suwaab mi nga xam ne moo ko mujj jël di jaamu éthiopien boo bële gis nañ moom ba mu ko jëlee li ko ci fekk mooy dog nañu li nga xam ne mooy loxo yi loxom ndejoor bi mu jàppe ko càmmoñ ñu dog loxo càmmoñ bi mu fexe di ko taawu ak li nga xam ne mooy bopp beeg mbagg yi ñu fekk ko fa daldi koy cor mu jaare fa ba drapeau Quraysh daldi xalangu ci suuf si eh, kenn jëlatu ko ba benn jigéen moo jóg moo mujj daldi koy jóg daldi koy samp waa Quraysh daldi daw nag daldi koy wërsi ah kon foofu lañu yemoon gisoon nañu kon loolu noonu ca lañ newoon comme li Seydina Az-Zubayr ibn al-Awwam wax ci xadis boobu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi solo mooy xadis boo xam ne bu wér la waxoon nañ càllale bi waxuñ woon ndax wér naam wérul waaye xadis la boo xam ne bu wér la muy xadisu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mi nga xam ne moom mu ko jële mu ngi jaar ci seydina az-zubayr ibn al-awwaam radiyallaahu taala anhu wa ardaa na ko noonu xadiis boobu imaam albara ibn azib it na ko te moom xadiisam mu ngi saxiixu imaamul buxaari raxmatullaahi aleyhi muy nettali tamit keroog ni nga xam ne noonu lañu gañee quraysh ci ni nga xamante ne nii noonu lañ foogawuñu woon ne mbir mi dina yombe noonu waaye buur yàlla daldi leen jàppale loolu jullit ñi di rey ñi nga xamante ne ñooy yéeféer yi rey goo xam ne rey gu gaaw la comme niñ ko gise woon ci xadiisu seydina Zubayr ibn al-Awwam ci sanadu imaam ibn Isxaaq boobu nga xam ne bu wér la comme ni nga xamante ne ni noonu la ko imaam al-Haythami waxe ci al-Majma wax naa la ne imaam euh, al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma daldi na koy solo tamit ah kon ñu ngi woon gisoon nañu rumaat yi fi leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tegoon am na benn riwaaye bu ne keroog ñoom Xaalid ibnul Walid ñi nga xam ne ñoo yoroon fasu Qurayshi nii bi xeex bi tàngee def nañu ay songu ñetti yoon bëgg songu jullit ñi jege ci montagne bi rumaat yooyu nga xam ne ñooy les tireurs d'élite yi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tegoon ci montagne bi daal di leen repousser sànni leen ay flèches ak xeej gaa wane ginnaaw ñetti yoon jéem nañ ko def loolu fekk leen ci waaye laaj bi ñu mujje te ñu gisoon situation xare bi ndax moo tax seydina az-Zubayr ibn al-Awwam ci xadiisu imaam ibn Isxaaq biñ la wax léegi ak bu al-Baraa ibn Aazib bi na ci rew saxiixu imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi gisoon nañ ne ñu ne jigéen ñi dañoo daw xatta badat xalaaxiluhun jigéen ñi doon jéema woo góor ñi di leen woo naan leen du ngeen góori dara di xas ku faaru Quraysh ni yéen waay waay yéen ndeke du ngeen góor yi dara tos kareñeel na leen bi mbir yi taree ñoom dañoo dëpp daldi daw xatta badat xalaaxiluhun ba ni nga xamante ne nii noonu la seen takkaay yiñ takk ci seen tànk yi di feeñ moo tax xadiisu imaamul buxaari bi di xadiisu imaam al bara ibn azib raxmatullah alayhi mu ne xatta raaytu nisaa yashtadidna fi ljabali rafana an suuqihinna qad badat xalaaxiluhun mu ne keroog gaa yi daw nañu daw yoo xam ne quraysh mu ne basax jigéen ñi dañoo mujj di daw naa dane fa lamma laqina harabu bañ dajee kuffaaru Quraysh ni tellement mbir mi dafay yobbu quoi la guerre était très facile waaye Uhud dafa yomboon dañoo tàmbale rey gi metti Quraysh daw mu ne harabu mu ne ba ni may gise jigéen ñi di daw daw yu gaaw fil jabali di jaar ci montagne mi ngir rëcc di yëkkati seen tànk yi mooy daw ya foor na comme niñ ko waxe ba seen caq yi ñu takk ci seen suuf seen yeel yi seen tànk yi di feeñ ah kon mu ne woon wa kaanat alhazimatu la shakka fiiha mu nekkoon na c'était la défaite amul woon sikki sàkk que ne Quraysh defe nañ leen wa daxala almuslimuuna askara almushrikiina fantahabu ba jullit ñi daldi dugg ci centre de commandement wu kuffaaru quraychin yi foofa la ci Uhud daldi ciy teg lox aa ah, kon nag suñu boroom subhaanahu wa defal na jullit ñi la nga xamante ne moom la leen digoon ndax bu ñu fàtte ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon na leen keroog bi ñuy génn bi ñu waxee daal ba nga xam ne mujj gi ñu fexe daal moom ba muy génn ba leen seydina Sa'd ibn Mu'az ci benn riwaay ak Usayd ibn al waxee ne leen aa ah, yéen naka ngeen di mën a yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gin ñoo xam yàlla gin ñoo xam li muy def ni nañ leen toog yéen ngeen fexe bam dem waaye seetaan leen ngeen def bu ñëwaatee nee leen ko bàyyi nañoo lépp say loxo nañ toog gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam la woon déedéet ndax warul ci yonent bu xasee sol yéere xeexam mu koy summi lu dul yàlla àttewul digganteem ak ay noonam mu ne leen ren rekk a fi des mooy ngeen dégg li ma leen wax te topp ko bu ngeen defee lool wala na nasru ñun ñooy gañe wala kumun nasr yéenay gañe ci xare bi ñu jëm même Quraysh nuñ man di toll fekk yéen a dégg li may wax keroog rumaat yi ba mu leen fa tegee lan leen wan wax ñim tànnoon cinquante personnes yooyu utoon njiit di Abdallah ibn Jubayr mu jiite leen lan la leen waxoon moom aleyhi salaatu wassalaam da leen ne woon uhmu zuhur ana mooy dee leen assurer suñuy arrière suñuy ginnaaw nangeen ko assurer voilà laa tabraxu in ra'aytumuna dhaharna alayhim fala tabraxu wa in ra'aytumuhum dhaharu alayna fala tu'inuna bu ngeen bu leen deñ fi ma leen teg ci montagne bi wamdahu wamdahu anna al xayl yéen dee leen ñu repousser fas yi bu leen jóge seen place bu ngeen gisee ñun ñu gañe leen bu leen fi jóge bu ngeen gisee ñu gañe ñu gis nañ ci beneen riwaay bi bu ngeen gisee sax picc yi di ñu sex di ñu yóbbu yéen bu leen jóge seen place ah waa ndax ñooñu doxal nañu loolu ginnaaw bi nga xam ne ci leen gis wa kaanatil hazimatu la shakka fiiha ñu gis kuffaaru Qurayshi ni ñu tasaaroo ci désert bi ka tafarruqil juzan ñu gis ko faaru Quraysh yi tasaaroo ñu duma ñuy daw ba tasaaroo ci désert bi comme ni kaña yi tasaaroo ci àll bi gis seen mbokk jullit ñi nekk ci biir centre de commandement Quraysh di jël li nga xam ne mooy matériel bañ fa bàyyi di ko jël ah ci noonu nag mu ne te bi imaam ibn Isxaaq solo na ñoom imaam al-Waaqidi noon imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi imaam al-Buxaari yi mu ngi ko jële ci xadiis bi ñu la bu Seydina al ibn Aazib mu fa lamma raa asxaabu abdillahi bn jubairin wa hum rumaat maa xasala lil mushrikiina qaalu ay qawm alganiimata alganiima lima tuqiimuuna haahuna fi gayri shay qad hazama allahu tacaala aladow wa haa'ulaa'i ixwaanukum qad daharuu wa hum yantahibuuna askarahum fadxulu askara almushrikin faghnamu ma'a ixwaanikum ñoom ñu ne mooy ñi ne woon ci montagne bi les tireurs d'élite pas ñépp am ci ñoom ñu ne bañ gisee kufaaru Quraysh ni di tasaaroo di daw jullit ñi seen mbokk yi daldi teg loxo seen centre de commandement bi jël sax la nga xam ne moo fa nekk ci matériel ah ñoom ñu ne ay qawm alganimat alganima ci riwaaye imaam al buxaari bi raxmatullah bu seydina al bara ibni azibir radiallahu anhum wa ardaahum mu ne bi ñu gisee gaa yi daw fa axadu yaquluuna ñu commencé ñoom ñi ci kaw montagne bi naan alghani alghanimati alghanima ah nañ leen jóge fii wàcc dem participer ci butin de guerre bi nga xam ne moom la suñu mbokk yi di dajale ci yeneen riwaaye li ma tuqimuuna haahuna fi ghayri shay mooy ñenn ñi di wax ñenn ñi eh, au au butin au butin nañ leen dem dajale ji butin bi nañ leen dem dajale ji li nga xam ne moom lañ jot a am li ñu jot a màng nañu gaaw dem daldi koy dajal li ma tuqimuuna hahuna fi ghayri shay ñu wax ñeneen ñi mais lan ngeen di lan lu tax ngeen taxaw fii lan la ñuy taxaw fii ñun ñépp defuñ dara parce que ñun suñu liggéey jeex na noon bi nërmeel nañ leen ana lañuy la ñuy defati fii waay waaye alxaniimata alxaniima wa haa'ulaa'i ixwaanukum bu ngeen bëggee am preuve buy ware xeex bi jeex na qad hazama allahu ta'ala al-aduw buur yàlla subhaanahu wa ta'ala buum na noonu Quraysh bi ñun gis nañu ñu ngi daw di tasaaroo ci désert bi ba sax seeni bagages yuñ wa haa'ulaa'i ixwaanukum qad zaharu te nag seeni ñoñu ngi la preuve en est seeni ñoñu ngi nii ngeen di ñu taxaw ci montagne bi di leen seen ci champ de bataille bi qad zaharu gañe nan wa hum yantahibuuna askarahum ñu ngay commencer sax gis nañ leen ñuy jël li nga xamante ne nii mooy matériel bi kuffaaru Quraysh ni bàyyi seen ginnaaw kon nag fadxulu askaral mushrikiin faghnamu ma'a ixwaanikum éy yéen sam ñu mbokk li ñu leen di wax mooy nañu jóge ci montagne bii ñu taxaw dem fekki suñu mbokk yi fële ñu nekk ci suuf di dajale li nga xamante ne nii mooy màng mi bu ko defee ñu daldi màng comme ñoom Allah Allah bi ñu waxee loolu nag fa qaala amiruhum Abdullah ibn Jubayr Abdallah ibn Jubayr wa man waafaqahu ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci position boobu wax ñeneen ñi leen wax loolu ne leen alam taalamu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lakum uxmuu zuhuuranaa wala tabraxuu min makaanikum wa idaa ra'aytumuunaa nuqtal falaa tansuruunaa wa in ganimnaa falaa tashrakuunaa uxmuu zuhuuranaa ah Abdallah ibn Jubayr mi nga xam ne moo leen jiite woon te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam adressé ko woon moom ak ñi mu àndal bi mu leen di teg ci kaw lu leer ne leen ah alam ta'lamu ah yéen sama mbokk yi xanaa dangeen a fàtte bo anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lakum uhmu zuhurana wala tabrahu min makanikum mu ne leen yéen xanaa dangeen a fàtte ne yonent bi xanaa ah, dangeen a xamul ne ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam moom de dañoo waxoon ne nañu euh, ko daldi protéger seen ginnaaw ñoom armée bi mooy montagne bi fexe leen ba kuffaaru Quraysh ni buñ ñu mën a jaari jóge ci montagne bi jaare wër ñu ndoom ba jóge ci montagne bi daal li ñuy dal suñu kaw fexe leen ba suñuy arrière nangeen ko sécuriser ba noon bi tey duñu fa mën a jóge duñu fa mën a jaare di dal suñu kaw aa ah. mu tegaloon leen ci ne leen wala tabraxuuta bu leen fi jóge min makaanikum ci seen bërëb biir mu ñu teg ta teg ñu fi ñun ñépp mu leen di fàttali ba léegi ne wa idaa ra'aytumuuna nuqtal ni leen fàttali waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen xanaa dangeen a fàtte tamit ko waxoon nañu ne bu ngeen ñu gisee ñu ñuy rey falaa tansor falaa bu leen ñu dimbali wa in ghanimnaa falaa tushrikuunaa uhmu zuhuranaa te tegoon na ci moom aleyhi salaatu wassalaam këne bu ngeen ñu gisee ñuy nagnam ñuy dajale sax butin de guerre bi ah bu leen jóge seen place yéen daal seen mission ohmo zuhurana ñun daal li ma leen di dénk man yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy ngeen daldi ñuy resal daldi ñuy euh, protéger li nga xam ne mooy suñu ginnaaw ba pare mu tegoon ci ne leen seen place yi te bu leen fi jóge kon de leer na mooy ne ñoom même biñ bëggee wàcc bëgg a convaincre ñi nee nañ leen déet xanaa dangeen a fàttali yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ñu mu leer nañ nañu nañu leen protéger li nga xamante ni mooy seen ginnaaw Allah lii de leer na nañ waaye kayfa kaana jawaa jawaabuhum ana mooy tontub ñi nga xam ne ñooy ñi ci ñoom ñi nga xam ne ñoo ne nañu wàcc ci riwaaya imaam albara ibn azib bi ne ci saxix imaamul buxaari mu ne fa abaw ñu daal di bañ allah ya subhaanallah ñu daal di bañ wuuteeg ki nga xam ne moo leen jiite woon di abdallah ibn jubair ak ñi ànd ak moom waaye bi ñu bañee ñu bañaale ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais indirectement ndax fàttali nañ leen li leen yonent bi alayhi waxoon waaye lan moo tax ñoom ñu jàpp ne non ñu bañ am na ci riwaaya yi boo xam ne dañ ne lam yurid rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne gars yi non non non yéen yéen comprendre ngeen yow Abdallah ibn euh, Jubayr yonent bi aleyhi salaatu wassalaam non non non jubluwu ci woon loolu wa ah. déedéet jubluwu ci que ne ñun nañ fi des rek nañu fi des rek mu jeex lu xew nañ fi des ah non non non loolu noonu. jubluwu ci woon lool lam yurid rasul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hada ñu daldi bañ bàyyi ko fa ak ña ànd ak moom am na ci yenn riwaaye nee na ña des ak ñoom matuñu bariwuñu noonu cinquante lañ woon euh, imaam al-Waaqidi moom rahmatullah alayhi dane euh, ci à peu ay diis lañu war a mat ci à peu ay diis personnes lañu wara mat moom loolu la wax moom imaam al-Waaqidi ah, xam ne riwaay yi nag yu bari la boo gisee dañuy tànn yenn yi ndax am na riwaay yoo xam ne imaam Ahmad moo ko solo ah, ñoom imaam al yu jaar ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anil jami' ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii muy riwaaya lañ yu bari euh, dañu def taxriiju bu imaam ibn Isxaaq bi waxaale imaam al Buxaari ñu ngi lay na imaam al Waaqidi soloo na ko mais ñoom imaam al Xaakim soloo nañ ko imaam nañu xadiis yii nii ñuy wax bon pour bañ a gën guddal ci foofu na ko noonu imaam at-Tabari si imaam at-Tabari soloo na ko imaam at-Tabaraani ñoon ñëpp solo nañ ko imaam al-Haythami indi na ko ci al-Majma mooy ne ñu bari boo demee imaam at-Tabari indi na ko ci taarixam indi na ko ci tafsir beeg yooyu yooyu yépp di wax muy xadiis yu bari yoo xam ne day wax ci lii bon pour génn ci nag mooy dangay tànn di boole mbir loolu mooy li gën a ndax manoo buñ naree riwaaye bu nekk ñu tudd ko ba mu jeex bu boobaa day day day day gën a bari léegi kon ñoom fa abaw ñu daldi bañ wàcc daldi dem moo tax imaam al-Waaqidi ne wantalaqu falam yabqa ma'a amirihim Abdullah ibn Jubayr illa duna al moom dane dañoo dem ña des desul ànd ak Abdullah ibn Jubayr ci montagne bi lu dul ñoo xam ne diis lañu yem wala ñu gën koo suufi wa dhahaba albaaquuna ila askari almushrikiina yantahibuun fa lamma ataw wam surifat wujuuhuhum fa aqbalu munhazimiin ñoom ñu jóge fa bàyyi foofu daldi dem ci wàcc montagne bi dem daw jëm ci fañ gis ñi newoon ci suuf ci centre de commandement foofu bu Quraysh bi commencé di jël tamit ci butin de guerre bañ fa bàyyi waaye fa lamma abaw surifat wujuhuhum ci riwaa imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi bi nga xamante ne ni ci lañu bañ ba ne lu dul ne loolu lañuy def dem naka lañu dem ñu daldi ëlëm kenn xamul fan lañ féete mooy ne ñu am defet dañu dem rek moo tax mu ne wa nadara Xaalid ibn al-Walid ila al wa qillati ahlihi fa karra bil-xayli wa tabi'ahu Ikrimatu ibn Jahl Seydina Xaalid taa yi tuubagul ibn al-Walid moom bi mu gisee mbokkam yi Quraysh ñu gañe leen te moom it fexe na def ay attaque ay offensive à chaque fois ñi ci kaw montagne bi repousser ko ak ay flèches mu dandu sori mais di surveiller la moindre faute la moindre erreur buy jóge ci jullit ñi ngir mu exploiter loolu daldi daldi profiter ci loolu ngir daal di nag retourner la situation bi mu gisee gaa yi wàcc mu xool gis ne tuutee fa des fa karra bil xayl fàtte ne Quraysh moom leen joxoon mu yoroon côté fas yi bi mu demee noonu rek Seydina Xaalid ibnul Walid radiyallahu anhu daldi dawak fa dàq fasam ak fas yépp topp ko cavalerie bi topp ko wa tabi'ahu Ikrima ibn Abi Jahl Ikrima daal di koy topp xam ne Xaalid gi am na lu gis fa xamalu ala man baqiya min ar-rumaat fa qataluuhum ñu daal di gaaw yéeg ci montagne bi ña fa ci tireur d'élite yi ñu rey leen nu gaawe wa sabata amiruhum Abdullah fa qaatala hatta qutil fa jarraduuhu wa massalu bihi aqbaha musla kanta seydna abdullah ibn jubair radiyallahu anhu mi leen jiite woon te desoon fa ak ñam desoon mu def le tout xare ba ni nga xamante ni nii ci lañ koy raye foofale ca kaw montagne ba ci Uhud waaye bi ñu ko reyee ñoom kontante ci rey nañ ko mu jeex déedéet li ñu def moom waa Quraysh mooy non seulement dañ koo rey biñ ko reyee ñu daldi koy décapité gin jaa ñaaw décapitation ngir seen mer gi ñu yor gi ñu am tey ak ñu jotadee ci ñeenti julli ñu rey ko ak ñeen ñi newoon ci kaw li ñeen ñu sonale seen mer googu ñu faj ko ci moom daldi koy décapiter dagg bakkan yi dagg dagg bakkan bi dagg nopp yi xeej yi ko gaayu sànni dafa dem ba ci biir bi ba ni nga xamante ni nii mooy ci naq bi lañ ko ko lañ yu bari xeej yu bari yuñ ko jam keroog ci naq bi ba ni nga xamante ni wax xarajat xuswatu ba ni nga xam ne mooy mbàq gi li ci biir bi daal génn allahu akbar aa ah, ci noonu nag wa axaatu bil muslimiin ñu daldi di wër jullit ñi léegi mooy ne ca gannaaw ca gannaaw gañ leen ne woon na ñu ko resal ñu bàyyi foofu ñu bàyyi foofu ba ñu ko bàyyee nag ki nga xam ne mooy kuffaaru Quraysh daldi profité foofu moo tax riwaay imaam Ahmad bi bi niroog bu imaam al Bara ibn Azib bi ci moom lu jóge ba léegi bi ne ci imaam al Buxaari rahmatullah aley mu ne keroog euh, bi nga xamante ne nii ci lañu gañe ci début bi kuffaaru Quraysh mu ne fa qaala asxaabu abdillahi ibn jubayr ñi nekkoon ci kaw montagne bi àndoon ak seydna abdullah ibn jubayr ñu ne alganimata alganima dahara asxaabukum fama tanzuruun yéen fama tantaziruun yéen seen mbokk yi gañe nañu analam ngeen di def ci kaw montagne bi lu ngeen di xaar mu ne qaala Abdullah ibn Jubayr muy riwaay boo xam ne bu wér la imaam Ahmad ibn Hanbal moo ko soloo ci musnad bi mu ne leen anasiitum maa qaala lakum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaalu inna wallahi la natiyanna an-naas wa la nusiibanna min al-ghaniima mu ne bi bi leen Abdullah ibn Jubayr ne waa yéen xanaa dangeen a fàtte li leen yonent bi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam waxoon mooy bu fi jóge waaye ñu bañ yaa subhaanallah aa ah, a bari njàngale eh, ngir bañ a guddal ngir bañ guddal ngir bañ guddal yii yii dañuy bàyyi ba ci fin bi bu ñuy def njàngale yi am nañu jot a gis njàngale yi nga xam ne yaa subhaanallah yaa subhaanallah abaw ñu bañ incha dinañ ko gis ñu ne inna ñun buuri ñun de wallahi ñu ngi wàcc yàlla la nattiyan na naas dinañu wàcc dem fekk suñu mbokk yi fa nekk fala nusibanna min al ghanima butin de bi ñu am di ko dajale li ñu am ñun ñu am ko mu ne fa lamma atawhum surifat wujuhahum ah ba ñu fa dikkee ba ñu dikkee foofu surifat wujuhahum ñu daldi loolu comme li imaam as-Salih wax ne loolu mooy ne rek gañe nañ leen lañ ci jublu mooy taxayaru comme li imaam al-Hafiz ibn Hajar wax kenn xamul min ayna wujjiwu fan lañ féete Allahu akbar kon fa aqbalu munhazimin ñu daldi leen gañe daldi rey ki nga xamante ne nii mooy ki leen jiite woon di seydina abdullah ibn jubayr kon noonu lañ ko faate moom ci kaw montagne bi ginnaaw bi leen buur yàlla wanee ke ni ñoo gañe début bi ñu gañe xaqan waaye ah ñi mu fa nekkaloon de nanguwuluñu ko nanguwuluñu tamit li yonent bi alayhi salaatu waxoon ndax ni neen lañu ko dégg ba daldi wàcc ñu daldi koy rey seydina abdullah ibnu jubayr radiyallahu taala ardaah wa anna bi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa moo tax imaam ibn Isxaaq ne raxmatullah alayhi bi nga xamante ne nii ci la loolu xewe muy ñanewoon foofu daldi quitter seen place daldi jóge seen place ah ca la defet bi nag amee mu ne ñu daldi ciy rey ci ñoom ñu bari mune ne fan kashafa al wa asaaba minhum al adow wa kaana yawma balaa'in wa tamxiisin akrama allahu fiihi man akrama bishahaada moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu bi nga xamante ni nag fala ñooñu kite noonu ba ñoom seen naa Xaalid waa Quraysh seen fas dem récupérer montagne bi dugg diggante montagne bi léegi ñu occupé montagne bi léegi wàcc ci ñi nekk ci suuf léegi uti jullit ñi ñeneen ku faaru Quraysh ni ñu ngi leen doon dàqi ñu jékki-jékki dégg fasu Quraysh yi naan u'lu Hubal yaa lal Uzza u'lu Hubal ñu geestu xam ne gis fas yi ñu xam ne ñii ñun la suñu gaay yi dañoo mel ni tourner daldi nag ñu song jullit ñi nekk ci digg bi moo tax imaam al imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhim wa an abihi mu ne fankachafa al muslimuun jullit ñi nag daldi defe defet am mooy booloo nga ñëwoon ak lañ gañewoon daldi ñu daldi leen gañe wa asaaba minhum al aduw noonu Quraysh yi daal di am ci ñoom ñu bari mu ne wa kaana yawma bala'in wa tamxiis mu ne nag bés la woo xam ne bésu nattu la woon ak li nga xamante ne mooy seppi comme li ñu naan ni forgeron bi di def bu yoree feer boo xam dafa xomaat lakk ko bu baax di ko daas bu baax ngir mu mujj di leer mu ne loolu la woon lu mel noonu la te loolu mooy dina metti ndax feer bi dinañ ko dóor di ko lakk ngir lan ngir mu génn li nga xam ne mooy li dina sell ci moom loolu nag moo dal saxaaba yi kaw mu nekk na bésu nattu wa tamxiis mu ne akrama allahu fii man akrama bi shahaad buur yàlla daldi ci teral ñi nga xam ne ñoom la teral ñu am ci ñoom ñu am shahaada bokk na ci ñooñu nga xam ne keroog Uhud li ñu am lépp lañ joxe hatta qutilu muy seydina Anas ibn Nadr muy seydina Anas ibn Nadr anas la tuddoon ibn nadr di doomu ku ñuy wax an nadr an nadr boobu di doomi dam-dam dam-dam boobu di doomi zayd zayd di doomi xaram di doomi jundub jundub moomu di doomi aamir aamir di doomi ganm ganm di doomi adiy adiy di doomi an najjaar moom anas ibn nadr al ansaari bokkoon ci kojug ansaar moom nag ammu anas ibn malik la woon al ansaar yi radiyallahu anhuma moom mi anas ibn nadr bi baayam euh, moom moom anas ibn nadr baay tex la woon ci seydina anas ibn malik bu siiw bi di xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma seyna anas ibn nadr bi moo pàppaay anas ibn malik xam nga malik boobu moo tax ma anas ibn malik anas ibn malik mooy malik boobu noonu frère kii la woon anas bii te Seydina Anas nee na Ibn Malik di xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu nee na moom Anas bii lañ ko tudde mooy papaay Anas di Malik doomam di Anas mu ngi ko tudde frère am bii tuddoon Anas di Anas Ibn Nadr Ibn Damdam Ibn Zayd ibn Haram an-Najjar al-Ansari radiyallahu taala anhu wa ardaa ah eh, moom lañ ko tudde woon moom seydina anas ibn nadr imaam al buxaari raxmatullah yi dafa solo këne jële ci mu jaar ci seydina anas jële ci seydina anas di turandoowam ibn Malik ndax Seydina Anas bon euh, euh, ibn Malik bu siiw bi moom bi yonent bi alayhi salaatu di ñëw foofu di gàddaay ci dix la amoon waaye kii freeru baayam la woon kanta baayu Anas euh, Seydina Anas moom moom da moom dafa génnoon Medina bi yonent bi alayhi salaatu di ñëw ndax manul woon a supporter teg ci jabaram ji tuub di Ummu Sulaym ak yooyu mu mer daal di fàq daal di dem Sham côté Sham génn àddina ci kéefër wal iyaadu billah kanta frère am nag di Anas ibn Nadr moom nag moom kaana min saxaabati rasulillah seydna Anas ibn Malik radiyallahu anhu di ñu anna ammahu gaaba an badrin bàyyi te xam bii te ñu tuddee ko di Anas na Nadr keroog Badr ghazwatu Badr bi mu amee fekkewu ko woon ab dafa absenté ñëwul woon fa qaala ne ndax waxoon nañ Badr li tax ñu bari ñëwul woon caagantewul dañu doon bañ a dee don njëgg lañ doon uti de lañ doon karite yonent bi alayhi salaatu waxoon na ku yorul sa warwaay fii duñu la xaar nga koy jëli ku fi newul fii Ah, jéggal nañ la mu ne moom yonent bi moom mu ne Seydina Anas ibn Malik eh, Anas ibn Nadr mu ne yaa rasulallah mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy bi mu fekkewul Badar affaire bi da koo metti nag mu ne ghibtu an qitaali badrin an awwali qitaalin qaatalta fiihi al-mushrikiin mu ne Ah. yone yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de ah ribtu an badri xare badar bii ngeen jóge ñépp di ko coow man de Anas ibn Nadr ñëwuma woon waay waay raw na ma de an awwal qitaalin qaatalta fiihi al-mushrikiin di premier xare boo xare kuffaaru Qurayshi yi polythéistes su Qurayshi yi man fekkew ma ko wallahi la in ashhadani allahu qitaal al-mushrikiin la yarayanna allahu ma asnaa mu ne maa ngi wàcc yàlla ne la in ashhadani allahu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa qitaal al-mushrikiin la yarayanna allahu ma ma asna mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam maa ngi wàcc yàlla ne Badar raw na ma muy premier xare boo xare kuffaaru Quraysh mi maa ngi wàcc yàlla ne bés bu yàlla defee man Anas ibn Nadr ma fekke waat beneen xare booy xare mushrikuuna yi buur yàlla wallaahi buur yàlla dina gis man lan laa fay jëf ci njàmbaar am na ci riwaaya beneen riwaaya boo xam ne bu seydina Saabit mu jëla ko ci seydina Anas mu ne wa xashiya an yaquula ghayraha mu bañ nag wax lu ëpp loolu mu daldi noppi yem foofu moo tax imaam alxaafiz ibn xajar ne wa dhalika ala sabili al adabi minhu wal xawfi li allaa yurida lahu yurida lahu aaridun falaa yafi bima yaquulu fa yasiru kaman wa'ada fa axlaf mu ne li tax mu rete mu retenir boppam bi mu waxee loolu wallahi la in ashhadani allahu qitaal almushrikiin la yarayanna allahu maa asna naroon naa wax lépp lool maa ngi wàcc yàlla ne bés bu ma yàlla fekkee def ma fekke xeneen xare booy xare contre kuffaaru Quraysh ñi buur yàlla di dina gis man Anas na Nadr laa fay def bëggoon a wax lu ëpp lool wa xashiya yaqula ghayraha mu bañ a wax ragal jël pacte yoo xam ne ci kanamu boroomam amaana ëllëg moo la imaam al-Hafiz ibn ne daa retenir boppam yem foofu ci wax ji mu nekk ci loolu mu ngi ko def ci buntu adab am teggin yoo xam ne moom la am ci digganteem ak boroomam waaye tamit ak ragal këne amaane xaal bi nga nekk tey bu dajeeg noon yi jotee nga bañ a am xaal boobu te bu boobaa defoo li nga waxoon day nekk day mujj bokk ci ki nga xam ñi nga xam ne dañuy dige ba pare te duñu ko def moo tax mu daldi noppi yem foofu loo mu ne fa lamma kaana yawmu Uhud inkashafa an-naas mu ne bi nga xamante ne nag ci la Uhud am di xare Uhud inkashafa an-naas ñu gañe nit ñi mooy jullit ñu bari bi leen kuffaaru Quraysh yi tàncee noonu saraxa saarix dafa am benn waay bu wax ca kaw moo tax ci riwaaye yaay Aïsha bi nekk ci saxiix imaamul Buxaari yi dane Iblis moo wax ci kaw ne qutila rasulullah que ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nañ ko ba mu waxee lool nag saxaaba yi bari daldi désespéré ci xare bi ñii naan ana lan la ñuy xeexat yi amatul benn njariñ ñu ne fi di rey suñu bopp comme que nañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, ñeneen ñi défendre seen bopp léegi moom di défendre seen bopp ñenn ñi moom jël seen jaas yi seeni arme teg ci suuf di xaar dee Seydina Anas ibn Nadr fekk leen fi ne leen lan ngeen di taxaw nii nan lan moo tax ngeen jël seen armi yi teg ci biir tafu yàlla bi xeex bu metti bi ñu ne ko qutila Rasulullah ndax rey nañ yonent bi alayhi salaatu wasallam xanaa déggoo nit ñépp wax nañ fi ne mu nekk ab rumeur que rey nañ yonent bi yu salaatu wasallam Uhud ana ci lan lañuy rey lañuy lañuy kii nañ toog rek xaar dee mu ne leen mais bu dee noonu la demee yéen xuumu aywa jóg leen jël leen seen arme yi te ngeen dee ci li tax moom mu dee bu dee ne wax jooju dëgg la la remobiliser waat ñooñu ba tax ñu xaw a am confiance ñu ne waaw ah Anas ibn Nadr kat wax na dëgg ndax bu dee ne rey nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah ñun lu tax ñuy taxaw est dañuy taxaw di xoole nañu dee xuumu fa muutu dee leen ci ni nga xamante ne nii noonu la moom noonu la génne àddina li tax mu génne àddina lu tax ngeen di taxaw waaw waaw ah bi nga xam ne nag ci la wax loolu famada moom mu daal jóg daal dem kantaa moom mu yor jaaseem dugg ci kuffaaru Quraysh ba pare mu ne allahumma inni a'tadhiru ilayka mimma sana'a haa'ulaa ya'ni al wa abri'u ilayka wa ubri'u ilayka mimma jaa'a bihi wa bihi al fa taqaddama bi sayfihi fa laqiya Sa'd ibn Mu'aadh fa qaala ayna yaa Sa'd ah kii ne bi nga xamante ne nii ci la wax ak ñooñu loolu mu ngi xare tanaan allahumma ee eh buur yàlla aa man Anas ibn Nadr de radiyallahu anhu a'tadiru ilayka mimma sana'a haa'ulaa mooy mu am gêne gêne bu rëy maa ngi lay excuse ci li nga xam ne moom la jëf ñii nii mooy ñe ñi ci jullit ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo wàcc fa nga xam ne fa lañ leen tegoon waaye tamit ñi nga xam ne xareetuñu taxaw noonu ñu leen di rey yéeféer yi di leen rey kayfa shaa'u mu ne man de antadiru mimma fa mimma fa'alaha mimma mu ne man de maa ngi jéggalu di présenter samay excuse man Anas ibn Nadr ci li nga xam ne moom la jullit ñiy def waaye nag wa ubriwu ilayka mimma jaa bihi al-mushrikuun maa ngi deñ nag ci noonu laay deñe li nga xam ne moom la fi mushrikuun ay indi muy seenu kéefër ak bañ lislaam ba tax ñu ñëw di xareek ñun fa taqaddama bi sayfihi mu jiitu yor li nga xam ne mooy jaaseem di duggaat ci kuffaaru Qurayshin fa laqiya Sa'd ibn Mu'aaz seydina Sa'd ibn Mu'aaz radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa daldi tajeeg moom ne ko ana fan nga mu ne mu ne fa qaala ayna yaa Sa'd mu naan ko foo jëm seydina Sa'd ibn Mu'aaz a naan ko ayna Saad naan ko yow Saad foo jëm janna inni la ajidu riixal janna duna Uhud mu naan ko inni ajidu riixal jannati duna Uhud mu ko foo jëm ko waay ci bi ci seen biir laa jëm ndax man ajidu man Anas ibn maa ngi daj riixal jannati fii ma nekk maa ngi xeeñcu xeetu àjjana mu ngi may xeeñ fii nii ci montagne Uhud bi fii nii rek la may xeeñ mu ngi may xeeñ man ki nga xam ne may sa Anas ibn ah am na ci benn riwaaya bu abdul ala Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu ne famastata'tu ya rasulallah ma sana bi muy nettali nettali moom Seydina Sa'd ibn Mu'adh ginnaaw bi xare bi jeexee mu koy wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam man Sa'd ibn de li nga xam ne moom la Anas ibn Nadr def tey man moom manuma ndax Seydina Sa'd ibn Mu'adh comme niñ koy gise bokk na ci keroog ñi nga xam ne ñoo resté keroog ci champ de bi malgré li leen kuffaaru Quraysh yi tànc di rey ci ñoom ñu bari bokk na ci ñi desoon taxawoon malgré lool nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam man kat li Anas ibn def man manuma ko a ya rasulallah fa mastata'tu ya rasulallah maa sana man de manuma li mu jëf laa mu daldi kontine ginnaaw bi mu ne man damay jot di xeeñtu riixu riixa aljannati doona Uhud maa ngi xeeñtu xetu àjjana mu may xeeñ fii nii ci montagne Uhud bi aa ah, mu daldi dugg ci ñoom daldi xare fa mada fa qutil di xare waa kuffaaru qurayshi ni ba ni ñu ko rey moom seydina anas ibn nadr ammi anas ibn malik ibn damdam radiyallahu anhuma wa ardaahuma keroog nag bi nga xamante ne ci lañu ko rey moom Seydina Anas ibn Nadr tellement kuffaaru Quraysh ni xeet yeeg flèche yiñ ko jam ak jaas yiñ ko dóor mais dafa baree baree baree bari ba fa maa urifa hatta arafatu ukhtuhu bi shaamatin aw bi banaanatin wa bihi bid'un wa thamanuuna min ta'natin wa darba wa ramyatin bi sahm ba léegi ci xadiisu imaam al buxaari bi raxmatullah alayhi te seydina anas di turandoobu seydina anas ibn nadr di ko nettali mu ne keroog de bi ko reyee fama urifa kenn xàmmeewu ko par les décès ñi dee parmi les morts lu dul sëram sëram muy sëru Anas ibn Nadr moom mooy ki nga xamante moom mooy ki nga xam ne moo ko reconnaître lan moo tax reconnaître ko ak nan la ko reconnaître kii la ko reconnaître mooy euh, euh, euh, banaan yi mooy baaraan yi baaraama rakk ji la gis mais sinon xool xar kanam yi nii rek du tax mu xàmmee ko yaa subhaanallah tellement mutilation gi ñu ko mutiler waaye sërëm bi keroog li mu ko xàmmee mooy kii baaraam bi baaraam bi baaraamam la gis benn baaraamam la gis ci yaram bi daldi xàmmee ni kii mooy sama frère kii mooy Anas ibn Nadr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waa lan moo ko teg loolu lépp hein mu ne li ko teg mooy lan moo tax xàmmeew mu ne wa bihi bid'un wa thamanuun entre quatre-vingt-neuf quatre jàpp quatre-vingt-neuf ci ay min ta'natin ci loo xam ne dañ koo jam ay xeet yuñ ko jam yoo xam ne jege na quatre wala mu mat ko wa darbatin ak dóor jaasi ay xeet yuñ ko jam ak jaas yu ñu ko dóor waramyati sahmin ak ay xeej yu ñu ko sànni yooyu yépp moo tax yaram bi kenn xàmmeetu ko waaw sëy na Anas ne wa wajadnaahu ci beneen riwaaya boo Abdul A'la biñ la wax sànk mu ne wa wajadnaahu qad musila bihi al bi mu génnee àddina ñu ngi fekk mushrikuuna Qurayshi ni dal di koy décapité lacéré yaram bi yépp dal koy daggaati ba moo tax sëram li mu xàmmee ci moom li tax mu xàmmee ko mooy baaraamam moo tax seydna anas ne kunna nara anna hadhihi al aaya nazalat fii wa fi ashbaahi mu ne ñoom saxaaba yi radiyallahu dañ doon gis ni dañ doon wax ne aaya bii ci seydina anas ibn nadr bii la wàccoon ak ñi mel ni ñoom muy aaya bi nekk ci suuratul ahzaab aaya 23 suñu boroom subhaanahu wa taala alhamdulilah di wax naan min almu'miniina rijaalun sadaqu maa aahadu allaha alayhi fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantadir wa maa baddalu tabdiila mu ne aaya boobu ci suuratul ahzaab di wax naan minal mu'miniina ne am na ci way ngëm yàlla ri rijaalun sadaqu ma ahadullahi aley ay góor yoo xam ne sadaqu dëkkal nañu ma ahadullahi aley li nga xam ne moom lañ digga woon ak buur yàlla bul fàtte ne sànq gis nañ ni dane woon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wala in ashhadani allahu wala in ashhadani allahu a qitaal wala in ashhadani allahu qitaal qitaal al mushrikiina la yarayanna allahu ma asnaa maa ngi waat ci yàlla ne bés bu ma buur yàlla defee ma fekke beneen xare bu ñuy xare kuffaaru Qurayshi ni la yarayanna allahu buur yàlla dina gis ma asna li nga xamante nii moom laay jëf man Anas ibn Nadr Allah kon moo tax suñu boroom na minal mu'miniina rijaalun sadaqu ma ahadu allah alayhi mu ne am na ci jullit ñi ñoo xamante ne nii dëggal nañu la nga xam ne moom lañ dige woon ak seen boroom waaw dawul de wala in ashhadani allahu qitaalan ma'al qitaalal mushrikiin la yarayanna ma asna waay waay bu buur yàlla defee ma fekke benn xare ak kuffaaru qurayshi ñi dina gis li ma jëf li mu jëf gis nañu ko bal thabbata ba'dahum moo dëgëral ñenn ñi ñi ñi naroon a daw am na ñoo xam ne moo leen dë moo leen dëgëral ñi nga xam ne ñoom dañu pas daw mais dañoo teg seeni jaasi ne dañuy toog di xaar dee mooy gaay ñëw fekk leen faray leen mu ne leen xuumu xeex leen jóg leen te ngeen xeex li tax kon bu nee ne dañ leen ne yonent bi alayhi salaam faat nañ ko aywa jóg leen ngeen xeex li tax moo moom mu faatu waaye mu dugg ci ñoom ba ñu rey suñu boroom kon ne minal mu'miniina rijaalun sadaqu maa aahadullah aley mu ne fa minhum am na ci ñooñu nga xam ne dañoo ci way ngëm yàlla yi dañoo dëggal pacte ya ñu joxoon ya ñu tegoon ak seen boroom dëggal ko comme Anas ibn Nadr lam yafirra yawma zahf na mu ko waxe woon la la ko defee dawul bésub jàmmaarloo bi mu ne ñoom na ci ñoom man qada ba koo xam ne génn na àddina def na li ko war ba ñu rey ko te génn na àddina dundatul comme sayna Anas ibn Nadir bi waaye wa minhum man yantadir am na ci ñoo nga xam ne ñoo joxoon pak jëloon pacte ak seen borom ñu ngi xaar ba léegi ñooñu li leen tere ñu jaay seen bakkan mooy même condition yi taxoon ñu la jaay seen bakkan réunir looloo leen teree dee waaye ñoom wa ma baddalu tabdila changé wu ñu benn yoon pacte ba ñu jëloon ak seen borom. ne saxaaba yi ñoom dañ doon gis ne aaya bi annaha nazalat fiihi wa fi ashaabi dafa wàccoon ci seydinaa Anas ibn Nadr ak ñi nga xam ne ñoo mujjoon ñoom la mujjoon convaincre bañ mujjoon def ni ñoom daldi xare ba ñu faatu keroog Uhud kon noonu la génn àddina moom Seydina Anas ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mawaahu waaye bokk na ci ñooñu ba léegi ni nga xamante ni nii li imaam ibn isxaaq ne fankashafa almuslimuun wa asaaba minhum aladow wa kaana yowma biñ leen gañee ñu tasaaroo ñenn ñu tasaaroo dinañ ñëw ci yooyu buñ ci àggee lii dañuy wax par kenn par kenn dañuy jël par kenn par ñépp comme niñ defoon ci Badr xam nga Badr boobu ku faaru si nii lañ jëloon Abu Jahl nan la deewe oh, ñoom Shayba ñoom Utba nan lañ deewe bii nag naka la suñu sang yi génne àddina mu ne kon imaam ibn isxaaq fan kashafa al muslimun wa asaaba minhum al adow noonu qurayshi bi daldi jot ci ñoom ñu bari mooy daldi rey ci ñoom ñu bari mu ne wa kaana yawma bala'in wa tamxiis mu nekkoon nag bés boo xamante ne bésu balaa la bésu nattu la wa tamxiis bokk li nga xamante ne mooy sellal ci biir ñi nga xamante mooy biir julliñ buur yàlla daldi di leen tëggaat waaw ah bokk na ci ñooñu nga xamante ne asaaba minhumul adow jullit ñi keroog daal eh, yéeféru Quraysh yi daldi woon nañ leen eh, laal bokk ci ñu ñu rey keroog muy Hanzala di Hanzala ginoon a siiw ci Hanzala al-Ghasil moom loolu la ginoon a siiwee mu tuddoon Hanzala ibn abi Aamir ibn Sayfi ibn Nu'maan ibn Maalik ibn Ama ibn Dubay'ata ibn Zayd ibn Awf ibn Amr ibn Awf ibn Maalik ibn al-Aws ibn Haaritha al-Ansaari al-Awsi mu ngi tuddoon Hanzala ibn abi Aamir ibn Sayfi Hanzala la tuddoon di doomi Abi Amir Abi Amir ibnu Sayfi Abi Amir moomi di doomi ku ñuy wax as-Sayfi ibnu Nu'man di doomi an-Nu'man as-Sayfi woobu di doomi an-Nu'man ibnu Malik muy dem ba ci Malik ibnu Aws ci Malik ibnu Aws mu bokk ci waa Aws al-Ansari al-Awsi ah moom Seydina Hanzala bi ibn Abi Amir moom moo siiwe woon ci rasilul malaayika moom loolu la siiwe woon boo déggee ñu naan rasilul malaayika buñ la ko laajee xamal ne mooy Hanzala ibn Abi Amir al ansaariyul awsi ah moom baayam baayam gisoon nañ ko fan yii mooy Abu Amir bi nga xam ne Uhud bi mooy ki njëkk bi ñaari kuréel yi jàmm jàkkaarloowe mooy ki njëkk jóge ci kuffaaru Qurayshin yi ñëw ci waa Medina naan leen man maay Abu Amir mi ngeen xam ibnu Sayfi te ñu doon ko wax ar-raahib yonent bi alayhi salaatu wasalaam mujj tudde ko al-faasiq